di suuratu baraa di suuratul faadixa waaye mooy suuratul adaab di suuratul muqashqisha di suuratul baxuus di suuratul mubaasira ak asuuratul muthiira ak suuratul xaafira walillaahi alxamdu walminna baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa yaxlifuuna billahi innahum la minkum wa maa hum minkum walaakinnahum qawmun yafraquun suñu boroom kon di wax ci laaya ab juróom fukkeelu laaya bi ak juróom benn mu ngi wax ba léegi di xaawi li nga xam ne mooy sutura ndeem sax amoon nañu ko yu naafiq yi alayhim min allahi maa yastaxiquun mu ne wa yaxlifuuna bokk na ci li nga xam ne seen jikko yu ñaaw yi mooy ne ñoom dañuy waat dees na la waatal yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallama waaye yow jullit bu dëggu bi billaahi nag lañuy waat naan lañu ngi koy waat ci yàlla loolu waxoon nañ ci jataay yéle këne de toute façon naafiq moom day adapté ay waatam kese walla selon fa mu nekk daal nañuy waate noonee lay waate comme que fii nag billaahi la ñu ñëw ne kon suñu boroom na dees na la waatal billaahi innahum di waat naan dëgg-dëgg ñoom de la minkum waay yow ñoo nag yéen bokk ci yéen lañ bokk benn lañ ñun ñii non mbir mi kay doy na waar non benn lañu affaire bi kay moom takat xare ba bam jotee ñoo doon laaji ngànt foo ngir bañ a dem ngir bañ a jihaad ak seen alal ak seen bopp waaye bu ngeen ñëwee nag ñu lay waatal naan la ñun boo ganti la woon si non ñun suñu mais ànd ak ci seen mais bu mbër amee ñoo ko bokk ñooy bokk ay naqar ñun ñooy bokk ay bànneex suñu boroom ne wama hum minkum te dëgg-dëgg man boroom bi maa leen koy wax ñoom naafiq yi bokkuñ ci yéen de walakinnahum waaye nag ñoom dëgg-dëgg li tax manuñoo assumer ndax naafiq du assumer ay position am comme que yaakaar na ne bu assumé lay yàqule moo tax day nekk bayna bayn moo tax suñu boroom ne woon laa ilaha illa wala ilaha illa mooy bokkuñ ci ñiita te bokkuñ ci ñële de léegi nag loolu la kon nag mu ne li tax nag ñoom ñemewuñoo assumé ne ñun gëmuñu yàlla denn yoon mu jeex mooy walaakinnahum li am ba des mooy ñoom dañoo nekk nit ñoo xamante ne nii yafraquun mooy ay tàppet lañ dañoo ragal mooy conséquence yi nga xamante ne ñoom lañ gis këne waaye yow ñu def leen comme ni ñuy def mushrikuuna yi waaye it seenum siiw ak seenum tudd ci biir société bi ci biir pénc mi dootul rafet ndax kilifa gu toll ni moom cëy waay bu wonee ne léegi hey maamam mi ne woon ci diine moom mu ne léegi nekkatu ceeg yooyu hëy way jële lool dina ñàng loolu nag yoo lañ ragal conséquence yoo yële waaye ragaluñ seen borom de suñu borom nañ gis nga naafiq yi keroog bi nga xamante ne nii ci nga leen di wax naan leen nañ leen dem Tabuk waaye yeneen xare yoo xamante ne gisoon nañu ko mooy law na cëy bu ñu trouvé woon bu doon ne amoon nañu malja an foo xamante ne nii fa lañuy daw làqu aw maxaaraatin foo xamante ne nii mooy fa lañuy dugg daal daal di fay suturluwoo ba kenn du leen gis aw muddaxalan walla foo xamante ne nii mooy ay bërëb yoo xam ne dinañ fa dugg daal di ay bunker wala foo xamante ne bu ñu fa demee nit ñi fàtte leen wallaahi la wallaw ilayhi konante kon dees na gaaw nu mu gën a gaaw daal di daw nu mu gën a gaaw wan doq Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wahum te ñoom seen xaal keroog bu ñuy dem ca yoo yële na dañuy màmm comme gis nga fas woowu nga xam ne daa nekk ci àll bi di lekk noonu rek yekk benn dënnu dal rës ci wetam gis nga fas wi ni muy tëbee dal di ñàlli dootul xool gauche dootul xool droite noonu muy mànne suñu boroom tabaaraka wa taala ne gis nga bu ñu amoon feneen fu ñu dem daal di fay nekk ba mucc jàpp nañ ne ñoom nekk ci biir jullit ñi surtout jamono joo xam ne ci lañ leen di wax ay affaire xareek affaire ay dépense ak yooyu ñooy bu ñu ko manoon gis feneen fuñ mën a dem te du yàq seenu réputation te seenum siiw du ci yàqoo konoon te kon dinañ ko gaaw def de ba pare di màmm loolu xam nga loolu gisoon dañu lu mel noon te suuratul ahzaab suñu boroom tabaaraka wa taala fi mu doon wax ne gaaykat yaxsabuuna al-ahzaaba lam yadhabu gis nga naafiq yi ci boppam bokk na ci seen wane seen déngi déng gi ak seen ñam yim la innahum qawmun yafraquun mooy ay nit lañ ñu tàppet doo xam dañoo ragal mooy ñoom ahzaab yi muy coalition Abu Sufyaan ak ñoom Ghatafaan ak gaa yële waa Quraysh ak yahuud yi ba ñëwee newoon collaborer ak waa Qurayza ne woon dañuy dal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ñu ko gise woon mooy ñoom bañ demee sax nga xam ne mbir ma yàgg nañ fa mënuñoo ubbi après ñu dem boobu même ñoom jàppoon nañ ne non non Abu Sufyan kay non coalition bu toll nii mbooloo mu toll nii ci arab yi waajalab armée ngir ñëw fay l'islam non mënuñu fee nekk rek dëpp nii da ça sera trop simple la te te defuñ liñ bëggoon non non non ñii buñ nee dañuy dem non xam nañ Abu Sufyan c'est un grand de guerre ku xam xare la lii plan la bu mu teg day gën a ñëwaat mooy jàmbaar xanaa dañ naan mooy li wolof di wax jàmbaar dawul waaye daa wuti doole léegi nag moo tax na lazaba ñoom jàpp nañ ne moo coalition yi gaa yi nii ñëwoon ngir fay l'islam demuñu de lam yazhabu wa in yatil ahzab te gis nga ñoom buñ ñëwaatoon bu dugg ci biir Medina mooy ñoom doon nañ yawadduuna law annahum ñoom doon nañ am cofeel lool law annahum fekk laata waa ahzaab di ñëw baaduuna fil a'raab nee nañ fees daal di dem fi nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne nii mooy ci arab ya ca ca kii ya kaw ga fa kaw kaw ya fa nga xam ne benn dëkk yu sor yi nga xam ne foofu moom moom yëguñu li riir gi li géej gi riir ak riirum àddina bi daanaka ñu nekk foofu fële nag ca càmm sa sàmmkat yaa ak gaa yoo yële nag yas alu na bu ñu fa nekkee nag yas alu na nag di laaj nag ña fay jaar ñay ko ñay voyage di fa jaaraan an bàyyikum ci seen kogu seen seeni xabaar daal naan waa moo ndax ñoom yéeféer yi nan lañ mujjéeg ñoom voilà di bëgg lool nag gaa yi ne leen buum lañ jullit ñi kon nag mu ngi kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa minhum ta am na ci balee gi ñoom naafiq yi kon minhum yaa ngi dal ndax al imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma ne woon mooy alfaadiha mooy li nga xam ne moo gàcceel naafiq yi keroog de naan mbir yi dañu boroom danaan wa minhum ba minhum ba ñu jàpp ne way amul kenn ku mu dul bàyyi lu dul ne dina xawi sa sutura de wa minhum kon am na ci naafiq yi ba léegi man koo xamante ne nii wala man ñoo xamante ne nii wala man koo xamante ne nii ci ñoom yalmizuka dina la ayibal fi sadaqaat yi ci li nga xamante ne mooy zakaat yi nga xam ne ñoom ngay joxe ñëw ak am yi nga xam ne ñoom la ñooy jóge ci ci ñi nga xamante ni ci xare yeeg yooyu nga ñëw di ko séddale am na ci ñoom ñoo xam ne kat dañuy mer di la di la ci ayibal fa in ontu nii nag lañ koy defe mooy fa in ontu bees leen joxe minha ca alal yoo yële ca zakat yoo yële wala ci alal yoo yële yonent bi alayhi salaatu wassalaam di séddale radu nga gis gaa yi gërëm nag naan ah Seydina Muhammad kay wallahi kenn gënu ko alayhi salaatu wassalaam wallahi moo di gor kii moo tabe rasuulu rabbinaa wa ngii de xam ngeen ne kii moom la suñu boroom yónni ndax lan waxuñu ko ndax dañ ko gëm de non ndax alal ju bari yim leen jox la wa in lam <laughs> ñu kontaan wa in lam yoo toowu bees leen joxul nag bon ndax dañoo dañoo fag ne ñoom affaire yi tout le temps dañ a war a jox léeg-léeg nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom day def te du def lu dul li ko boroom bi ne dugalal alal ji foofu bu nee ñu jox ñi nga xam ne joxal ay doo ab naafiq moom jox léegi bu borom bi nee nag bul jox ñii moom mu jox ñeneen léegi nag fa in lam yoo taw bees leen ci joxul nag caalal yooyu min ha caalal yaa idaahum yasxatun nga gis leen nag ñu mer di protester ko xunnu mer daa yow di jéebaana yonent bi alayhi salaatu salaam fu nekk nag naan xam nga ne lii du yoon waa oh ñun ñépp ñu kiiwandoo ñu ñëw di séddale mbir yi ñu wax mu jox diw diw lan moo tax nan la ma gënalee lan la ma gëne lan la ma kiiwe ba damaa gën a ñàkk bu dee ak ñàkk kese tax ñuy jox lan moo tax joxu leen walaw annahum suñu boroom ne te ñoom kat bu doon ne radu bu ñu gërëmoon maa li nga xamante ne nii kontaan ci li nga xamante ne nii aataahumullahu moom la leen boroom bi tabaraka wa taala di jox wa rasuluhu ak ndawam bi alayhi wa wassalaam te boroom bi lim leen di jox yépp ci yonente bi alayhi wa wassalaam nii la ko jaarale moom mi nga xam ne mooy al-Mu'ti li comme ni ko neen ci ma lay saa saam waxee allahu borom bi huwa al wa jalla mooy joxe wa anata man alqaasimu maay kiy séddale wa anata man abul qaasimi maay baayu séddale kon nag séddale kon nag moo loolu la kon nag séddale kat mooy baayu séddale kat moom mooy séddale kat bu mag bi alayhi salaatu wassalaam mu ne buñ gërëmoon li leen borom bi jox ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wa ci man di doon buñ leen joxee mooy ndax borom bi deeñul di leen di leen di leen nit ki mooy ni'matul bi mu la ko defalee ni'matul imdaad mooy xéewalu indi la fi nekkal la fi waaye di la tëbb di la defal ay xéewal ci biir ak ci biti bu doon ne xam ngeen moo yéeféer yi sax lan moo leen fi téye lu dul ni'matul imdaad te tëbb ji leen borom bi di tëbb ci wàllu li nga xam ne moom la ñuy am ngir mën a nekk seen nekkin ci kaw suuf mën a jag bu dul woon moom duñ ko fi sax mën a nekk mu ne ñoom nag lan moo leen tere woon ñu daal di gërëm li leen borom bi jox ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam waqaaluutuñ wax mu ne defoon lool xasbunaa doy nañu allahu buur waro borom bi tabaraka wa taala sa yutiina allah tay buñ ñu xañee it sa yutiinaa xelséef nañoo jox beneen yoon allahu borom bi tabaraka wa taala min fadlihi ci ngëneelam gu yaatu gi muy li nga xamante ne butin de guerre yeeg yooyu yépp mooy de toute façon xelséef nañu tay joxuñu ndax joxoon nañu kero pourquoi ñoom tout le temps ñuy xool rek seen côté ñoom biñ leen joxee am na ñoo xam ne joxuñ leen woon est ce que waxoon nañ ne lu tax ñuy jox noonu def ko 2000 euros bu doon waxi tey voilà non alors que man moo je gagne te moom bañ koy jox keroog waxul woon ne mais ñi ma féete ak ñi nga xam ne ñoom amuñu du ko xalaat moom boppam kese kon nag lan moo leen tere woon ñu wax hasbunallah borom bi de doy nañu sa sayutina allahu xëlséef nañoo jox borom bi tabaraka wa taala min fadlihi ci ngëneelam wa rasulihi ak ngëneelam gu yaatu gi xéewala mi wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu ko jottali dinañu jox inna ñun de ilallahi ci borom bi tabaaraka wa taala ak lene fa moom dong ak moom ci boppam boroom bi moom kese ci moom raaxibuuna lañu xem neen jëm lu tax ñu wax lii comme ni ko woy ngëm yàlla yi waxe xam nga lii nii laay yi mooy comme rek li seen waaju Zul Xuwaysira at mii daal di woon wax nga xamante ne nii keroog Xunayn xam nga loolu waxuñu ko woon baax ndax yonent bi alayhi salaam da doon séddale alal ji joxoon waa am mooy mooy keroog euh, ghazwatu Xunayn xam nga waxoon nañ dafa bàyyi woon alal yi Ji'irraana ne woon nañ ko fa bàyyil ba mu demee Taayif ba dëpp dafa séddale alal yi jox ko mel ni ñoom Abu Sufyaan mi'atu ba'ir saa gëléem jox ki nga xam ne doom ji Muawiya saa gëléem jox ki nga xam ne mooy Hakiim ibn Hizaam jox ko saa gëléem jox al-Haaris ibn Mawlana Alxaaris ibn Kalda cent gëléem daal di jox ñi nga xamante ne ni ñoom Alxaaris ibn Hisham jox ko tamit cent gëléem li magu Abu Jahl jox ñoom Suhayl ibn Amr ñoom Huwaytib ibn Abdil Uzza ñoom Al-Ala ibn Jaariya Ath-Thaqafi cent gëléem jox Maalik ibn Awf cent léegi nag léegi nag yoolu daa fi qii ne bon moo tax muy jox ñii bàyyi ñu quoi Dul Xuwaysira ne yonente ma saa saam gis naa la ngay séddale mais sa séddale bi de senaa jaar yoon quoi mu ne ah loo gis mu ne ko fekk mu naan ko gis naa ngay séddale mu ne ko loo gis mu ne ko li jaar jaarul yoon mu ne ko ci la wax woon ne ko bu ma jubul kat mooy jub wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in